wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn wa fadlihi wa ah, gisoon nañu xew-xew bi xewoon keroog bi seydina ibrahim ibn rasulillah alayhi ma afdalu salaatu wassalaam génne àddina muy éclipse jàpp guñ jàppoon jant bi ba nit ñi am ci nit ñu ñu ne xam naa jant bi dinañ koo jàpp ndax doomu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo génne àddina yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëgal jaam ñi yëgal leen ne déedéet ne leen inna shamsa wal qamara min min aayaatillah laa yankashifaani li mawti axadin min annaas fa idaa ra'aytumuuhu fasabbixu llaaha farka'uu wad'u llaaha xattaa yunkashafa ankum hatta yunkashafa ma bikum aw kama qaala salaatu wassalaam mu ne woon nit ñi ba mu waxee lool mu julli julli jàpp buñ jàppee jant bi walla weer wi gisoon nañ ci gàttal riwaaya yi wane nan la ko jullee woon moom alayhi salaatu wassalaam waaye mu xam ne nit ñi ngi wax loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam du masa bàyyi occasion yooyu jàll muy bàyyi nit ñi ci yaakaar boo xam ne wala jàpp loo xam ne mbir mi wute nag ni mu demee dëgg dëgg dëgg mu jaamala déedéet moom ci yoo xam ne du noonu bokkuloon ci ay mbiram te nit ku baax ku ne ku ko roy it alayhi salaatu wassalaam loolu du bokk ci say mbir lu nit ñi mën a wax a wax a wax bu exagération amee foog nga indiwaat leen nag xamal leen ni nag mbir yi wuute na ak ni ngeen ko fooge wax leen réalité mbir mi mooy nit koo xam ne moo xam nit ku sell nga walla nit koy nit topp nga ñëw benn dëkk mu taw gaa yi naan yaa tax te leer na ne taxoo loolu war nga leen a leeral nag ne leen nag innal matara aayatun min aayatillah du wàcc nag ndax diw ñëw na <laughs> waaw dina wàcc nag ndax ñaan waaw <laughs> nit di ngeen ñaan buur yàlla defal leen li ngeen bëgg mooy nit di nga ñaan di ngeen ñaan mbiri buur yàlla sotti li ngeen di ñaan waaye def ko lu lu xew rek ñu ne diw a tax waaw diw génn àddina mu ngiis nga ne mbir mi ah, looloo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na loolu dara taxul waaw inna shamsa gis nga jant bii wal xamara ak weer wii la lune ak le soleil la yankashifaani li mawti ahad duñu fi nëbbatu ñu leen di jàpp ah ñuy éclipsé wu ndax di wa faatu kenn ku man di doon li mawti ahadim minan naas kenn ci nit ñi laa wax <laughs> waaw waaw bu ngeen ko gisee nag na ngeen ñaan dellu ci seen borom te ngeen rukkoo mooy di julli ba ni buur yàlla di dindee li nga xam ne moo moo nekk ci yéen muy loolale euh, gisoon nañ loolale muy lu ama am solo yoo xam ne rawatina <laughs> ci réew yi wolof <laughs> ak neexoon sëriñ su bari selon les critères de sëriñ des wolof ñu xam sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te di ci dox lii de buñ ko doon doxal dérive yu bari dina deñ <laughs> waaw dadul am sax bay deñ ndax mbir ca racine ba yu mel nii ci racine bi nga koy jëlee mais boo ko fi bàyyee ba mu am fii reen ba sax fi ba am fii reen ba dëgër ba màgg fi ngir nga dindee toogu fi dootul yomb waaw moo tax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi waxul nga bàyyi ba ci kanam après nga essayer déedéet faja bu dee autorité nga walla koo xam ne am nga doolay def loolu faj kar joo jële ba du fi ne waaye toog rek naan sama yoon newu ci wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum xaasa waaw nit ñi di déraper nga naan sama yoon newu ci te buur yàlla may la xam-xam bu leer boo xam ne boo mën a leerali nit ñi nga toog naan man daal je m'en fous waaw sa jumaa fuu googu sama yoon newu ci ñuy wax lu ñu wax nga ne sama yoon newu ci di nga toog ñu daal lay bàcc ci biir safara tëtt sa yoon du ci ne waaw kon nag yii yépp yonent bi alayhi salaatu wassalaam yum dul woon bàyyi ñu jàll la lépp loo xam ne day jëme ci buntu shirk waaw ndax mbiri yàlla la buur yàlla yafalu ma fa'aalun lima yurid dhul quwwatil matin lu ko neex képp lay def waaw amul kenn ku ko mën a forcer ci dara waaw te mooy boroom sañ-sañ bu mag gi lu ko neex lay def kenn mënu ci dara waaw moo jël doomu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam soppeem bu mag bi ah teewul mu teg ko natt yooyu comme ni ñu ko gise woon ndax lu yonent bi alayhi salaatu waxoon rek ne ñu gina a ay nattu mooy anbiyaa yi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ginnaaw gi al amsal fal amsal ku gën a niroog yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ndax ñoo gën ku ku la gën a niroog yonent nag moo la gën waaw waaye nag ba nga gënee nag ci la say nattu yu gën a bul yaakaar ne mbir yi ni nga ko bëggee rek lay deme déedéet <laughs> waaw di nga def say mbir jël say matuwaay waa jël mbir ba yaakaar ne lii moom dina baax buur yàlla ñëw ñëw def leneen lu wuteeg li nga bëggoon waaw loolu la de loolu nag moo fi am <laughs> looloo fi am kon ginnaaw bi ñu jeexalee loolu tey nag ñu dugg kon ci suñu suñu li ñu waroon a gis nga xam ne batale nañu woon ko woon ko ñaari jataay muy comme ni ñu ko waxe woon xew-xew bu rëy rëy rëy muy xew-xew bu rëy rëy rëy rëy muy xajjatul wadaa muy xajjatul wadaa xajjatul wadaa allah naam xajjatul wadaa wadaa wallah muy mu ngi xew ci dixième année bi mu ngi xew ci fukkeelu at mi ginnaaw gàddaay ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ci weer wi nga xam ne dinañu ko gis te weeru aj nga xam ne mooy dernier acte boo xam ne dernier acte bu yonent bi alayhi salaatu salaam ci qawaa'idul islaam yi ah shahaadatayn muy seede buur yàlla mooy kenn te moom lañu war a jaamu ci dëgg wa anna muhammadan rasulullah seede na seydina muhammad sallallahu alayhi wa ndaw yàlla la ginnaaw loolu ci dégg wa iqaamu salaa mooy comme yi mu waxoon seydina muaad waxoon ko ñoom seydina dimaam ibnu Tha'laba radiyallahu ta'ala anhu confirmé lam doon wax <coughs> muy iqaamu salaa taxawal julli wa aqimu salaa wa zakaa taxawal julli bi ci tegu di zakat shahaadatayni un ñaari seede yi julli moo ci tegu imaadu diin kenoog diine ji zakat moom lañ gisoon bu yàggut walillaahi alxamdu wal nga xam ne jaamu yàlla la goo xam ne day jalgati waaw danga koy def ngir yàlla waaye sa mbokk nga koy defar sa mbokk jullit muy gina a rattaxal diggante yi tey gën defar li nga xamante ne mooy fa aslihu bayna axawaykum joo jële nga xam ne l'islam égoïsme amu ci samay mbir baax na ceux qui sont sama yoon naw ci déedéet kallaa waaw wa ida fa ida hum fa idaa qabiluu minka daalik fa axbirhum anna allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tuxadu min agniyaa'ihim wa turaddu calaa wala ilaa fuqaraa'ihim yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu loxoon Seydina buñ la gëmalee yi njëkk wax ni ah, nga xamal leen buur yàlla moo farataal li nga xamante ne <coughs> mooy zakaat goo xam ne dañ koy jël ci seen woy woomal yi di ko jox seen way ñàkk ni kon ginnaaw zakat lu ci tegu siyaamu ramadan muy weer wooru koor weeru koor shahru ramadan alladi di nga xam ne ci lañu wàcc alquran ah inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka inna kunna munzilin ci guddi gu barkeel googu ci inna anzalnaahu fi laylatil qadr wa ma adraaka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahr muy kon woor weeru koor waaw yaa ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyaam kama kutiba alal ladina min qablikum ginnaaw weeru koor nag alxaj allah muy alxajju mooy aj <coughs> mooy aj fi nga xam ne mooy néegu bi yàlla bi eh, lii nag am na <coughs> côté aj nii am na loo xam ne masoon nañ ko cee traité waxuma ci zaadul xujjaaj de waxuma ci zaadul xujjaaj am na yenn question yoo xam ne zaadul xujjaaj bon mooy pour mooy ci wàllu aj gi en 2014 boobu siira bi commencé gul woon waaw boobu tàmbaleeguñ ko woon buur yàlla dogalagul woon ci ñun ñu tàmbali ko jamono yoo yële waxuma boobu de waxuma loolu li may wax nii mooy Euh, bi ñuy gis euh, yónni Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ngir mu jiite aj ku fàtte loolu ah j'espère kenn fàttewu ko de hein j'espère que kenn fàttewu ko mooy gisoon nañu yonent bi alayhi salaatu salaam <coughs> dafa yónni woon Seydina Abu Bakr ngir mu dem jiite ji alxaj aj après ci la ko yónni Seydina Ali ci ginnaaw mu dem jàng début wu suuratu tawba te ci lañu defe woon mooy ginnaaw ghazwatu Tabuk ci lañu defaale woon li nga xam ne mooy tafsiru aay yu njëkk ci suuratu baraa muy suuratu tawba aay woy ndaw ndaw ndaw saar bu yéeme allahu akbar loolu gisoon nañ ci yenn masala yoo xam ne ñun duñ ci ñëwaat fii nag parce que day nekk loo xam ne dafa répétitif c'est-à-dire mooy gisoon nañu mooy dañuy éliminer waaw mooy dañuy éliminer <laughs> mooy kenn du def defaat voilà lenn nag am na déglu dégluwaat waaw kay loolu sax moo mën a ne te lool sax lañuy takk mbir yi waaw ah. mais masala boobu dañ ko def ci eh, keroog bi yónni Seydina Abu Bakar waaye gisoon nañ ko bañ koy gis waxoon nañ la gisoon nañ ko ci lu gën yaatu ci Zaadul Xujjaaj ilaa baytillaahi alxaram kon nag ñëwaat di ko defaat muy ñetti mbir yoo xam ne déedéet <laughs> mooy lii kon lii la ñuy éliminer mooy ana lañu farataal masala voilà question ko mata furidal xajju ana kañ lañu farataal aj loolu dañ ko éliminer laajuma ko ngir ñu tontu ko <laughs> en tout cas pour pas pour man ma tontu ko man moom duma ko tontu insha allahu taala parce que defoon nañu ko defati ko kon nag duñu ko répété waat moo tax fii dañuy éliminer boobu moom yàlla na ban at lañ farataal aj est-ce que Makka lañu farataaloon aj walla est-ce que Médina lañ ko farataal saa saakini afdalu salaatu wassalaam mais à quelle période ban jamono ci jamono ci dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ ko farataal Médina waaw mooy wax yi yëpp nag am na mais mooy am na ñu ne Makka mais loolu wax ju lu doo xam ne dëgërul bon maa ngi dugg sax ci affaire yi jaru ko ñeneen ñi ni Médina mais dañoo wute ci ban année. loolu gisoon nañ ko dellul ci fichier yooyu la ci ajug Seydina Abu Bakar introduction bi waaw ci introduction bi radiyallahu taala loolu benn affaire la boo xam ne daar daar nañu xam ne loolu dañ koy éliminer am na tamit lu ñu waxoon fan yéle nde loolu it ñu ci nekk di duñ ci nekkaat mooy masalaay comme ni ñu defoon bi ñuy gis zaadul xujjaaj ilaa baytullahi alxaraam loolu it duñu ko def mooy <clears throat> comme niñ gisee zakat nga zakat jëlal nañu ay ay jataay jëlal nañu quelques jataay même bu dee joxuñu ko li nga xam ne mooy gëddam dëgg dëgg dëgg waaye euh, walillahi alhamdu wal minna def nañ l'essentiel waaw yi nga xam ne moom bu ko nit ki jàppee mooy mën naa wëy yeneen yi ay ay xóotal lay gën doon ci moom mooy noon ñu defoon ci zakat defoon ko ci ramadan koor yooyu mooy moom duñu ko def ci siira bi mooy noonu comme loo xam dañuy teg les règles de la du pèlerinage non loolu moom du am mooy loolu duñu ko def aywa waa ba day commencer aj lan mooy charte aj hein yan mooy yi nga xamante ni nii yan ñooy weer yi nga xam ne ca la nit ki commencer yéene depuis kañ mawaqit zamaniya yi mawaqit makaaniya yi nga xam ne ñooy ponki aj ñoomin ay ihram tawaaf ak yooyu sa'i yeeg ay ay ay wuquufu arafa ak yooyu mooy ne yooyu noonu mooy détail boobu ak boroom xam-xam sàngam ay al madahibul arbaa ak zahiri yi rahmatullah alayhim ana lan lañ ci wax ak ñoom al imaam ishaq ibn rahawayh ñoom al imaam al ñoom al imaam euh, sufyaan rahmatullah al jami yooyu mooy loolu naan kii abi bii lii wëkk lii ñun loolu luñ ci dugg parce que defoon nañ ko waaw est-ce que am na nag yoo xam ne dinañ ko gis koy comme ay est-ce que gisoon nañu ko est-ce que jigéen man naa gis Euh, mbërëgam gis ay réglam walla ba pare mu wala mu jur doom la ba pare di tawaaf est ce que loolu mën naa nekk wala tamit est ce jigéen buy armal yii dañuy baliser le terrain ah pour éliminer yoo xam ne bon yooyu bu ko bu ko bu ko xaar ñu wax ko <laughs> voilà <laughs> waaw c'est juste pour euh, nit ki bañ di am déception après di xaar lu rëy rëy lu rëy rëy la si lu rëy rëy la mais muy xaar méthode bi mu xamoon fee ci zakat ak yooyu mu foog ne noonu la ñuy demee déedéet demewuñ noonu loolu demewuñ ko parce que dañ koo def ba pare. léegi <clears throat> mooy est-ce que jigéen bu dee dafa gis ay réglam wala est-ce que dafa dafa jur doom foofu nga xam ne mënula julli est-ce que mën naa tawaaf kaaba gi wala sax balaa lool est-ce que mën na sangu armal waaw. ak tamit nit ki buy armal yan lañ koy tere yooyu dañ koy gis ak yi muy sol yooyu mën nañ ko wax parce que xadiis yi da koy tudd comme xadiis Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahu ak yooyu dina yooyu moom dinañ leen gis waaw ak tamit am na yenn masala yoo xam ne même gisoon nañ leen mais tamit fokk ñu tudd leen parce que de toute façon masala yooyu yëpp ñu doon gis ci ajug yonent bi alayhi salaatu salaam gii lañu ko jële ak xew-xew ya fa amoon te gis ne yonent mi alayhi salaatu salaam dundam gi li nit mën a dund ci ay mbir yoo xam ne dina ko gaaral mu war koo xam ci diineem yépp suñu boroom daf koo dëxëñ ci dundam goo gii moom alayhi salaatu wassalaam gis nga éclipse yi dund na ko te am na ñoo xam ne dund nañ ba kii duñu gis éclipse ah moom fekkee ni am na mu wax ñu nan lañ fay joxale waaw mais dinañ gis ci aj gi ay kaa yoo xam ne kaawu jigéen boo xam ne dafa jur doom ci yoon bi ah ñu xam ko nit ndeke boo amul jigéen goo xam ne moom mënula julli parce que am na ngànt gu tax mënula julli kooku est-ce que day armaalam déet xam nga lool bu xewul woon question lay doon yi ëllëg parce que luy xew la waaw jigéen goo xam ne dafa dem ba moom armaal na dem ba màkk gisi mbërëgam loolu bu ko teretewul woon moom alayhi salaam loolu kon loolu it mooy mbir la yoo xam ne day xew ñu war koo laaj nit ñi mooy nga gis ak ñi ñëw di ko laaj waaye man de damaa def lii avant lii mun ko defal wala xaraj keneen ñëwaat damaa def lii avant lii mun ko defal wala xaraj yooyu yëpp nañ ko gis waaw defal amul problème defal amul problème <laughs> waaw damaa jiital lii laata may def lee mu ne ko defal wala xaraj amul problème waaw mooy kon mooy yooyu dinañ leen gis mais pas ci ci pas ci loo xam ne dañ leen di boole fenn muy ay mais ci nettal yi bu ñuy dem ci la ñuy gisaale bu ñu gisee masala sàngam ne ah masala bii lii wëg lii xew na ci waaw wala ñu wax ci lu gàtt loo xamante ne après ñu di jàll waaw par exemple ay eh, taxawaayu Arafat wuute yi am ci boroom xam-xam yi mais taxawu Arafat mooy lan waa ji dafa war a nekk benn heure ba ban heure wala est-ce que ay seconde doy na wala waa ju fa nekk moom Arafat mais di nelaw ah wala ñu ñu ñu ñu gagat gagatee ku indi ko mu jaar fa kooku ak tamit ay Muzdalifa yooyu yëpp insha allah ñu gis dinañ am yuñ ci gis léegi nag ginnaaw précision yi ramyatul jamaraat yooyu yëpp ramyul jamaraat bokk yooyu yëpp dañ ko dañ koy gis ak gi lépp yonent ma lay saaf saa ma ko def léegi lii nii yonent ma lay salaam liñ doon wax sànq mooy dernier ponk ginnaaw shahaada tey ni julli euh, euh, azaka woor aj Makka yii ñooy ponk l'islam te dinañ gis bi mu ko matalee ci la suñu boroom wàcce al yawma al ak akmaltu lakum ko bés ni ki tey ci laa matale seen diine hein waaye yooyu dinañ gis nan lañ koy est-ce que loolu day tekki ne mooy kon benn àtte du wàccaat wala alxuraan day jeex yee kii affaire yi loolu dinañ ko dinañ ci ñëw insha allah mais mooy ponk yi fii la mate te ki ko war a leeral benn bu nekk ci yooyu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa waaw gis nga nim leeralee zakat di yónni woon ay nit soan ji jubaa yi ñuy dem di dajale zakat yi noonu la leerale ak comme ni ñu koy gisee wax nit ñi yëgal nit ñi ngir ñu ñëw ñu ànd ak moom mu ne xudu anni manasikakum ah jëli ci man ni ngeen di aje kon Euh, lii nii lu ama am solo la te tamit te tamit am na benn affaire boo xam ne euh, euh, léeg-léeg ñun wolof dañuy dal benn erreur bu rëy rëy gis nga li yonent bi aleyhi salaam di wax ne innamal a'maalu binniyaat wala innamal a'maalu binniya jëf innamal a'malu dëgg dëgg jëf yi bin niyya ci ci yéene la la gàllu wa innama li kulli mri'in ma nawa wa innama li kulli mri'in te ku nekk li nga yéene ngay am xam nga bari na ñooy dégg ñu naan la ñu lay tàggu na ñu ngi dem aji dañ naan la maa ngi dem penku ah ah siyaare ji nabi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> moom dafa jàpp ne kon moom dem bu demee màkka am na ñoo xam ne jàpp nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam ci kaaba gi lañ ko denc <laughs> am na ñoo xam ne dañoo jàpp na yonent mi alayhi salaatu salaam ci kaaba gi la nekk fa la xabroom ne mais jegewul foofu yëpp yonent mi alayhi salaatu salaam Madina la ne mu ngi nii ñëw di leeral aj gi aj gi dem Medina bokku ci waaw moo tax yéene bi du dem siyaare ji yonent bi alayhi salaatu wa salaam du loolu mooy yéene bi xam nga lu yéene bi mooy dem jublu ji kaabatul musharrafa ngir jaamu fa yàlla benn façon jaamu bi spécifique boo xamante ne moom moo ko farataal ci képp koo xam ne man nga ko benn yoon ci dundam waaw loolu la mais nekkul naa dem siyaare ji nabi de mais alayhi salaatu wassalaam xam nga ne y a pas plus xaw ma erreur ngeen di wax dem ba foofu nag aj ba pare te jaaroo quand même Medina quand même loolu loolu loolu moom loolu moom c'est loolu moom boo popp yàlla nañu ci yàlla musal waaye nag àggul foo xam ne dañ naan waa ji dem na ba yi ba ñëw te jaarul Medina ñu naan ko ajam yàqu na déedéet lii defar ajam ak lii yàq ajam Euh, euh, nekkul loo xam ne liy defar ajam ak liy yàq ajam euh, ajuwul ci dem Medina ak ñàkk faa dem déedéet dem Medina moo gën fopp waaw mais nag àggul fu naan waa ji ajam yàqu na léegi waa ji ne moom mu ngi dem fee siyaare ji nabi sallallahu alayhi wa sallam aji loolu la tàggatoo te loolu la gëm kooku loolu mooy yéeneem xam nga aj gi du siyaare ji yonent mi alayhi salaatu salaam du ajan ah. loolu loolu loolu loolu objectif u aj <laughs> waaw foofu nag la yéene yi moo tax yi jara xam ak tamit di leeral xam nga aj gi ni mu seere def ci million ba pare yow <laughs> loo la waaja doon wax naan am na ñoo xam ne moom <laughs> dañu aji nañ xaw ma nan la ko waxati woon waaye mook ñi dem xombol ki dem xombol leen tane <laughs> bon loolu moom dafa gën a dafa gën affaire yi quoi mais <laughs> mais mais yooyu mooy lu jara seetaat la waaw yu jara leeral la ba nit ñi xam ne aj gi lii lañ fay def lii nii moo fa tax a jóg nit ñi waaw ah, léegi ginnaaw lii kon léegi nag ñu dugg nag ci wàllu aj ana léegi baat bi fan la jóge d'abord waaw fan la jóge ah. Ah. aj ci wàllu luxa dañ naan xajja alxajju di wax alxijju waaw alxajju ak alxijju li ëpp nag xa la ñuy wax alxajju comme ni nga xam ne loolu la ñuy wax alxajjatu ak alxijjatu waaw ah. moo tax mën nañ ne xajja alxajju alxijju alxajjatu alxijjatu loolu mooy ci côté dabt bi kàntaa lu muy tekki boroom almisbaax mu ne xajja xajjan min baabi qatala ay qasada fa huwa xaajun waaw mooy xajja aj na mooy jublu na qasada min baabi ci buntu qatala comme xajja mooy cheem bi faala xajja luñ li mu li muy tekki étymologiquement mooy alqasdu alxajju mooy alqasdu bu ma nee xajja mooy jublu na mooy jublu na mooy jublu na kantaa nag bu ñu ko waxee bu ma nee comme bu ma nee comme jublu xajajtu fulaanan ah jublu naa diw dem naa ko seeti ko dem naa fa moo tax ñu naan xajjal bayta waa de jublu na néegub yàlla bi waaw di fa dem ak a demaat moo tax al imaam al azhuri mu ne wa aslul xajj min qawlika al xajj mooy comme boo waxee ne xajajtu jublu naa fulaanan uxajjijuhu xajjan waaw mooy jublu naa ko di dem di fa demaat koo xam ne dangay ngay dem ci moom lu bari mu ne mooy ida utta ilayhi marrata ba'da uxra dem sa demati fa di ko seeti loolu moo tax fa qiila xajjul bayti li anna an-naasa ya'tuunahu kulla sana dañuy wax jublu néeg boobu muy kaaba gi zaadaha llahu tashrifan wa takrima ndax nit ñi dañ koy jublu di fa ñëw at mu ne waaw kon alxajju mooy loolu loolu ci ak jublu tekki étymologiquement loolu ci gàttal mooy li nga xam ne moom lay tekki ci wàllu lugha ci wàllu étymologiquement mooy al qasd mooy ak jublu kantaa ci wàllu sharia mooy bu ko waa sharia waxee nag xam nga xajajtu fulaanan loolu wàllu làng la mais ñun li ñu tax wax nii muy aj yi ñu war a gis incha allah xaj lan lay fay tekki ah mooy qasdu ah ziyaaratil baytil xaram ah qasdu ziyaarati baytillaahil xaraami ci ban objectif li ta'ziim ah li ta'ziimi bi af'aalin maxsuusa ah mooy jublu bu may jublu al baytullahi al xaram muy néegu bi yàlla bi nga xam ne moom la wormaal muy kaabatul musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takriman ngir lan ala wajhi ta'zimi ci la ma ci jublu mooy màggal ko waaw mooy màggal ko waaye def fa façon jaamu yàlla yoo xam ne bi li nan laa koy màggale est ce que dañuy bàyyi ku nekk ñu ne ko xoolal yow moom nu mu la neexee rek màggalee ko kaaba gi déedéet mukk mooy niñ koy màggale mooy fokk mu tegu ci loo xam ne ay yëf la yoo xam ne yu spécifique waaw ci jamono yu spécifique yoo xam ne loolu lañ fa war a def ci jamono yooyu le te jëf yooyu ci yonent bi alayhi salaatu wasallam lañ koy jële loolu mooy aj ci sharia jublu gu may jublu kaaba gi néegu bi yàlla bu bu bu bu nga xam ne moom la xormal ah sanctifié ngir màggal ko ci ay jëf yoo xamante ne ni mais màggal néeg bi mooy du xeer wa fa màggal wala xeer yooyu ko formé néeg bi buur yàlla la ñuy màggal voilà buur yàlla nag moo nam ne moom aj fële lañ koy defee mooy ci arabiya foofu le ci xijaaz bërëb boobu la tànn ni fii lañ koy defe fii mu ne ku ñëwoon ba euh, tabax sa sa seen seen koñ walla seenum réew lu mel noonu naan da di aj mooy loolu ay affaire fontu la loolu affaire fontu la eh, mooy du ngeen am dara du ngeen am dara dara dara dara dara parce que lan fa nga ko defee dadul foofu même bu dee tabax nga ngeen seenub kaabaak yooyu yëpp loolu laa yughni min shay du jariñ dara kon loolu ci gàttal loolu la léegi nag hein farataalub aj loolu gisoon nañu ko waaw fan la tegu ci alxuraan sunna ak ijmaawu boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim ci aj lan mooy wane ak farataam loolu gisoon nañ ko léegi nag ñun nag lii ñu soxla ci siira mooy ajub yonent bi alayhi salaatu salaam premièrement dafa am noo xam ne noonu lañ ko xamee noonu la tudd waaw mooy aj gii nii dafa am ay tur aju yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa am ay tur bokk na ci turam yi muy aju yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci mooy xajjatul wadaa wala xaj xijjatul wadaa waxoon nañ la sànk que ne dañuy wax alxajju di wax alxijju di wax alxajjatu di wax alxijjatu yépp baax nañ euh, xajjatul wadaa nag ana lan moo tax ñu tudde ko lool ak mooy lan mooy aj gi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tàggatoo ak jaam yi ak xeetam aleyhi salaatu wasalaam mooy aj la goo xam ne aju tàggatoo ndax moom dafa tàggatoo nit ñi ah moo tax te loolu tur la boo xam ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ko doon woowee noonu ndax al dañ ko doon tudd du loo xam ne fuqaha uyee ko créé de hein loolu du fuqaha uyee ko créé euh, euh, affaire aj nii ak yi ci jëm képp ku taxaw naan jëw ñoom diwa ko créé wala fuqaha uyee ko créé mooy kooku moom bu dee yàlla natt woon na la ñu ne mooy sëb sëriñ war ngaa xoolaat sa bopp mooy ne yow kon ba nga xamee ne kon ndekete waa ji mu doon wax du noonu yow loolu xéewal na ci yow mooy kon na nga cee war a jànge xame ci ne kon waa ji waratumaa riiral parce que moom yi nga xam ne baa la yu ñépp xam moom moom mu ne mooy sëriñ bi ba pare naan am na jëf yoo xam ne ci biir aj ah moom ki tax ñu koy de euh, fuqaha yee ko def waaye yonent ma lay saab-saab defu ko kooku sëriñ bi kooku buur yàlla bu la wanee ne loolu noonu wuute nag li xew dañ cee war a sant yàlla ndax kat waru ngeen waruñu di topp ay nit kese booy topp nit comme aj gi nii alxajjul ki ñii ki mooy jëmm yi jëmmu nit ñi ñooy jublu ci kaaba ji même bu ñuy julli mais xol yi xol yi ñoom ci buur yàlla lañuy jublu waaw moo tax foo man di nekk fa samma wajhullah waaw foo man di nekk rek xamal ne foofu la buur yàlla féete mooy ne sa xol sa xol fu ne moom amul xibla xam nga buur yàlla amul direction buur yàlla amul ñu naan mu ngi fee wala mu ngi fee déedéet te tamit buur yàlla du comme li ñu li ñi yenn ci wolof yeeg ak yenn kuréelu bidaa yi fi masoon a jaar naan buur yàllaa ngi fépp non yow foo man di nekk foo jublu rek xamal ne yaa ngi buur yàllaa ngi jublu yaa ngi jublu ci buur yàlla waaye loolu mooy xol bi ak tamit ki nga xam ne comme waa joo xam ne day julli mais dem na fi mu nekk dafa war mais fi mu nekk amul possibilité xam xam xibla bi te amul ku koo xam ne moo koy wan xibla bi te amul bu dee tey amul bu sol yi walla même bu ko amee moom xamul nu mu koy utiliser te gisul koo xam ne mën na koo dimbali ba mën koo utiliser ndax téléphone am na ko mais nag moom xamu ci dara kooku mook ñàkk koo xama yem bu boobaa moom buy julli bu euh, waxtu yu jotee kenn du ko ne yow xamoo xibla bi kon bàyyil déedéet kooku dañ ko naan xoolal defal ijtihaad daal foo xam ne jàpp nga ne sa xel ci la gën a dal ne fii la nga jublu ci wàllu woo wala nga daal di julli ndax foofale fa samma wajhullah te kooku bu jullee ba pare kenn du ko ne reprendre waaw boo jullee ba pare am denn waaye bu jóge fee bu xam xibla bi ne ko eh mais yow fi nga doon julli du nii xibla bi fële la kooku noonu kenn du ko ne obligé wul mu reprendre dañ koy reprendre al dañoo sopp rek mu reprendre bu dee mu ngi ci waxtu wi waxtu wi jàllagul lam yan salax yan salax al al waqt fekk génnagul mooy kooku dañ koo sopp kese sopp kese la nag mooy luñ koy forcer ndax julli na ba pare waaw te ba mu waree ci moom def na ijtihaad bi war waaye ji nga xam ne nag lañ naan hey yow kaay julliwaat mooy ki nga xam dafa ñëw mën a laajte laajte woon waaw toog rek teg ko cim xelam naan peut-être fii la kooku moom ak gàttam loom la léegi nag moom fokk mu reprendre avion bi parce amoon na possibilité leer lu defu ko kon nag koo koy reprendre léegi kon mooy kon xol yi ci ñuy jublu alxajju ñi ñi yaram yi dëgg la aj boo koy def màkk nga jëm foo dem feneen foo xam ne lu màkk ajoo mais nag nit ki dafa war a xam ne moom seconde bu ne tierce bu ne dafa war a aj waaw dafa war a nekk ci aj mooy tout le temps di jublu wax nañ la mooy alxajju mooy alxaslu ak jublu mooy dafa war a jublu boroomam subhaanahu wa taala te du ci dadu de nekk ci istiqaama kal ko foofu nag teg ko foofu jublu boroomam da du wëllif leneen lu dul moom loolu mooy dëgg-dëgg alxajju euh, mooy saxaaba yi radiyallahu anhu euh, doon wax sànq mooy xajjatul wadaa ñoom dañ ko doon wax comme li Seydina wa Mawlaana ibn Umar anhuma daal di wax. te xadiis bi mu ngi ci saxiixu al imaam al buxaari ak al imaamu muslim ibnu al xajjaaj raxmatullah alayhima mu ne ñun de kunna nataxaddasu bi xajjatil wadaa wa nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna azhurina wala nadri ma xajjatul wadaa al imaam wa mawlaana ibnu umar radiyallahu anhuma mu ne ñun de saxaaba yi radiyallahu anhum doon wax di nettal mooy di wax naan bi xajjatil wadaa naan aju tàggatoo gi. wan nabiyu te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bayna azhurina mu ngi woon ak mu ngi woon ci suñu biir mooy génnaguloon àddina ñun saxaaba yi di wax naan xajjatul wadaa wala nadri ñu ngi ko wax te ñun xamuñu maa xajjatul wadaa mais ñu ngi ko doon wax mais exactement te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam a ngi suñu biir mais xajjatul wadaa ñun xamuñu woon mooy lan <laughs> waaw mooy pour loolu liñ fi soxla kanta bon loolu noo koy déggee wax jooju loolu taxu ñoo jóg li ñu soxla fii mooy eh, que ni ñoom xamuñu ko woon loolu noo koy déggee ko woon du tout ah loolu soxal fii mooy tur yi mooy ana aj gii nan lañ koy tuddee wax nañ la daa bari ay tur bu njëkk bi xaj xajjatul wadaa te gis nañ ne kon saxaaba yi radiyallahu anhu ci seen bopp dañ ko doon wax ndax lan wax nañ la li tax. ndax dalee na dafa tàggatoo ak ñoom ndax après jamono yu tuuti ginnaaw ak gi ci la génn àddina te dinañ gis ci discours bu am solo bi moom aleyhi salaatu wassalaam bi mu def foo fële eh, te seydinaa jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haramin radiallahu anhuma daal di koy nettali comme niñ koy gise ci xadiisam bu gudd bi nekk ci xad ci saxiix al imaamu muslim ibn al xajaaj al qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi ah moo tax dinañ gis foofu nan la leen tàggatoowe nan la tàggatoo ak ñoom ah ba pare dinañ gis ne tàggatoo gi gi rëy suñu boroom wàcce waale ci suuratu nasr idaa jaa nasrullahi wal fath dinañ gis ne tamit aaya saar boobu mu ngi wàjj ci aj ji na wàcc dinañ ko gis loolu lépp bokk ci tàggatoo gi hmm? waaye it dañ koy woowe xajjatul islaami waaw wax suban xajjatal islaami tartamimi hein eh? te nga boole ci te takk te kontewaale xajjatul islaami wala xijjatul islaami tartamimi li borom xilaas radiyallahu anhu di wax mooy xijjatul islaam wala xajjatul islaam yi dañ koy woowe aj gii ñu war a gis muy aju yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah loolu nag lu tax ñu koy woowee xajjatul islaam lu tax ñu koy woowee xajjatul islaam am na benn masala moo xam ne dinañ ko gis lii dañu nekk ci tuur yi bugguñu instant bi dugg ci masala boobu guddal ci parce que masala la boo xam ne Euh, <clears throat> mooy masalaam question est-ce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, ñaata yoon laaj waaw kam marra xajja rasulu sallallahu alayhi wa sallam ñaata yoon la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aj loolu question la question la boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute wute yu yi mais masala boobu on préfère bàyyi ba bii di ñëw ñu commencé ko pour l'instant dañ nekk ci tur yi parce que bu ñu ci duggee nii après damay ragal ñu nekk ci di wax kii kii kii ki na lii ñii nee nañ lii ñii nee nañ lii fii lañ ko teg après mooy xam nga ñu ngi joxe tur yi après dañuy xaw a perdre le moo tax dañuy wax tur yi comme ça ñu takk loolu ak lu tax ñu koy woowe lii ak lii bu ñu paree ci lool nag après nag ñu dóor dugg ci masala boobu ah foog naa lool moo tax na def ah. ñu def noonu insha allah jazakumullahu ginnaaw bi ngeen ma ko mayee léegi euh, mooy xajjatul islaami lu tax ñu koy woowe kon ndax lan ndax moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme li boroom al mawaahib sharxul mawaahib ah muy al imaam az-Zurqaaniyu rahmatullah aleyhi bi muy shara al mawaahibu laduniya bu al imaam al Qastallaaniyu rahmatullah aleyhima mu ne bi muy shara lool mu ne li annahu lu tax ñu tudde ko wattu sàmmaa dañ koy woowee xajjatul islaam mu ne li annahu lam yaxujja min al madinati sallallahu alayhi wa sallam ba'da fardil xajji ghayraha kama fi xadiisi jaabirin radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wa sallama makasa tis'a siniin lam yaxujj summa addana fi nnaasi fi al-aashira annahu xaaj mu ne moom alimaam az-Zurqaaniyu almaalikiyu raxmatullaahi alayhi mu ne dañ koy woowe xajjatul islaam ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ajul jóge Medina jóge Medina dem Makka aji defu ko ginnaaw ba mu gàddaayee mooy ba mu gàddaayee dugg Medina ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam ca atum hijra ba atum kii ba gàddaay ga ba nii nii ñuy toll fii ci dixième année bi nii ci mois Zul Qa'da tax ci lañu ne ñun ñu ngi ci Zul Qa'da ci xew-xew yi xew ci dundug yonent bi alayhi salaam muwaazul qa'da ci lañu ne léegi euh, après yooyu dinañ ñëw ci kañ la génn ban bés la génn ban jour ak yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah dañuy topp benn par benn waaw Allah insha allahu taala Allah ma ajmala wa ma akmala alayhi salaatu wassalaam ha kon al imaam az mu ne parce que ba mu gàddaayee dem Medina ba léegi jóge Makka zaadaha sharafa moom yonent bi alayhi salaam ajul benn yoon benn yoon aju ko mu ne kamaa keem ni nga xam ne fii xadiisi Jaabir hein comme li nga xamante ne nii moom la nekke ci xadiisu Seydina Jaabir mooy bi ñu la doon sànq Ibn Abdillah ibn amr ibn haram te nekk ci saxiixu imaamu muslim ibn al-hajjaj am na ñeneen ñu ko solo mais bu buñ la waxee lool mooy dañ laan la tafarrada bi muslim an al-buxaari yu sallallahu alayhi wa sallam ki radiyallahu anhu mooy al imaamu muslim ibn al moom moo ko moo ci wéet solo ko loolu lañ la ci jublu buñ naan tafarrada même bu waxee ne al imaamul Buxaari yi du wéet na ci tekkiwul ne yeneen asxaabul kutubu sitta ak al ñoom imaamu Ahmad kenn solowu ko déedéet liñ la bëgg a wax mooy ne imaamul Buxaari yi wala imaam Muslim en tout cas kenn ci ñoom moo ko soloo keneen ki solowu ko du muttafaqun alayhi voilà mooy xadiis Seydina Jaabir boobu nag moom lay wax boobu lay wax mu ne comme ni mu nekkee foofu yeneen ndax Seydina Jaabir radiyallahu anhu foofu dane yeneen bi aleyhi salaatu salaam dafa passé neuf yoo xam ne bi mu nee Medina yoo xam ne ajul def na Medina deux neuf juróom-ñeenti at ajul ginnaaw gi nag mu digle digal yëgal bokk mu yëgal yëgle ci biir nit ñi ci dixième fil ashiri ci ci dixième année bu mu def Medina ala saakina afdalu salaatu wassalaam annahu xaaj këne moom day aj voilà kon looloo tax ñu koy woowee xajjatul islaam waaw léegi nag buñ ñëwee ci masala bi ñu la waxoon sànk dinañ gën dugg ci loolu euh, est ñaata yoon la aj kanta ñaata yoon la umra yooyu waxoon nañu ko bi ñuy gis umratul ji'rana umratul ji'rana ah ca Hunayn ba'da qasmi ah, lan ah, ah, ghanaimu ghanaimu ah Xunayn ginnaaw bi ñu <coughs> bi mu séddalee màngu waa kon loolu benn tuur la xujjatul xajjatul islaam wala xijjatul islaam beneen tuur ginnaaw xajjatul tamit bokk na ci turam yi xajjatul balaaxi wala xijjatul balaaxi lu tax hein ndax ci la ci la jotale ci la matale liñ la doon wax sànq ne ponk lislaam yi juróom yi aj gii nga xam ne ci la clôturer affaire yi dañ naan xajjatul balaax ndax ci la jotale mbir moomu mu mat waaw waaye it fi la jottali ba matal ak dëgg-dëgg ana lañ koy defee waaw leeralal nit ñi ci wax ak ci jëf ana naka la ñuy aje vraiment yaa ayyuha rasulu balligh bi ko yonent suñu boroom subhaanahu wa taala waxoon nga xam ne masu cee deñ dafa gën a leer kero mbir yi leer nañ kaa yi mën a posé wu yépp pose wu moom mu daal di wax naka lañ koy defe ak naka lañu koy regle ak naka la ñuy defare ak yi ak lu ci yàqu nan lañ koy defare allahu akbar loolu moo tax ñu koy woowe xajjatul balaghi waaye am na beneen tur dañ koy woowe ndax keroog xam nga ci discours am bi comme niñ koy gisee insha allah ci la doon euh, hal ballaxt est-ce que matal naa waaw wax ak nit ñi dénk leen wax leen lu leer ummaam ne leen hal ballaxtu est-ce que jotal naa looloo tax ñu koy woowee xajjatul balaaxi bokk na tamit ci tur yi muy xajjatu tamaami wal waaw muy xajjatu tamaami aju matal gi arhamukallah wal ci la matale lan juróomi ponku lislaam yi waaye ci la ko defe ba mat sëkk aj gu mat sëkk la def mu leer naññ tegaat ko ala millati ibrahim aleyhi salaatu wassalaam léegi loolu nag tur boo fan la jóge mooy liñ la waxoon sànq aaya boobu alyawma akmaltu alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina loolu moo tax ñu koy woowee ñenn ñi ne ci tur yi la bokk eh, comme al imaam al-Qastallaani rahmatullah alayhi këne xajjatu tamaami wal kamaal ndax li suñu boroom ne al yawma tey ak maltu laa leen matale lakum ñeel leen hein diinakum seen diine wa atmamtu ma mottali aleykum ci seen kaw ni'mat yi samay xéewal wa raditu gërëm lakumul ñeel leen al islaam diinan muy seen diine moom laa gërëm inna diina inda allahi al islaam anka al yahuudu wala nasaara xatta tattabi'a millatahum waaw mooy lislaam mooy diine ji yàlla gërëm moo tax mu ne ko fi indi lu kenn du la kenn du la kenn du la te kenn du la euh, kenn du la ko nangul te yowmal qiyaam di nga bokk ci ñu ci ñu perte ñi kon liñ wax ne ci laa leen matal mottali leen en plus mot matal ak mottali looloo tax ñu koy woowe xajjatu tamaami wal kamaal xajug mottali gi ak ajug matt gi matale gi lii moo tax tur yooyu am lii mooy tur yi nga xam ne ñooy tur yi woobe aju yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ni xajjatul wadaa'i xajjatul islaami xajjatul balaagi xajjatu tamaami wal kamaal wala nga ne xajjatul kamaali wa tamaam euh, précision al dañu jële nag ci mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaah wa an kënee moom dañuy toxal ne moom da doon sib xajjatul wadaa mooy tur boobu ñu naan wa xajjatul wadaa ndax tàggatoo gi xam nga moom euh, mooy dafa metti tàggatoo sa soppe moom alayhi salaatu wassalaam metti gu metti ah di ko tudde ab kii moo tax moom mu ko doon bañ arhamukallah loolu dañ koo sonnee da ko doon sib waaye nag euh, loolu li ëpp ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom baat boobu siguñu ko wax nañ la sànq ne Mawlaana Ibnu Umar nee na radiyallahu dañ doon wax xajjatul wadaa te yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi woon suñu biir te xamuñu woon lan mooy moom mooy lan. te tamit sayyidatu Aïsha radiyallahu anha comme ni ñuy gisee ay xadiisam ci biir bi muy nettali aj ji nee na xaraj naa fii xajjatil wadaa génn nañ ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci aju tàggatoo gi waaw. Seydina Abdullah ibn Umar wax nañ la sànk ba pare moom itam wax na leneen ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam amara sallallahu alayhi wa sallam azwaajahu aama hajjatil wadaa ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam na ñi nga xam ne mooy soxnaam yi at ma nga xam ne mooy at lu aju tàggatoo ga te lool Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu mi nga xam ne dafay dina feebar foofu la ca Makka comme niñ koy gisee ah wa thuluthu borom wa thuluthu wa thuluthu kathir ah buñ koy gis nañ ko gis ci ci fii nii hmm? moom ci boppam nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam aadaani sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa ne yonent bi alayhi ñëw na hajjatul wadaa ñëw seet si ma fekk ma feebar mu ñëw di ma rendre visite di rendre visite ku feebar kon nga gis naka noonu ñoom al imaam Abu Ayyub al ansaar yi ñoom ñépp Ah, wax nañ loolu kamen yonent mi aleyhi salaatu salaam ah, fi xajjatil wadaa salla al maghriba wal ishaa jamii'an Seydina Jaabir ne yonent moom Seydina ah, Abu Ayyub mu ne yonent bi atum xajjatul wadaa dafa julli li nga xamante ne nii mooy timis ak gée boole leen kanta Seydina Jariir ibn Abdillah loolu la tamit waxoon nañ la moom fekke na ko ah mu ne ci xajjatul wadaa istamsata naasa waxoon nañ la lool mooy wane ne seydina eh, jarir ibn abdillah albajaliyu radiyallahu anhu moom fekke na xajjatul wadaa même bu dee ne yónni woon nañ ko yaman looloo taxoon ñu ne la moom ak yónnim yaman dafa nekk loo xam ne lu récent la eh, même bu dee ne zul xalasa ak yooyu moo leen toj waaye dem na ba fekke na xajjatul wadaa te tamit dem na ba mu demee yaman foofule fa la yége génnuk àddina yonent bi alayhi salaam mu ne keroog xajjatul wadaa yonent bi alayhi salaatu salaam moo ma digal ma noppiloo nit ñi te lii lépp mu ngi ci saxiix ci saxiix yi te Mawlaana Ibn Abbaas miñ ne jële nañ loolu këne moom da koy doon sib moom ci boppam nee na benn jigéen istaftat anna imra'atan istaftat rasuulallah sallallahu alayhi fii xajjatil wadaa ne am na jigéen joo xam ne dafa ñëw di laaj ay question bëgg yonent bi aleyhi salaatu salaam ko ci yenn laaj yu mu doon laaj keroog ama xajja ci xajjatul wadaa kon bu doon ne nettali bale wér na mu ngi mel ni kon delluwaat na ci gannaaw wala rek muy muy e, li nga xam ne mooy nettali la boo xam ne wérul ndax lii wér na ci moom seydina wa mawlaana ibnu abbaasir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon tey insha allahu taala kon gis nañ loolu ci introduction ci wàllu aj gi nan ci gàttal lu muy tekki lughatan wa shar'an ak turu ajug yonent bi alayhi salaatu salaam yi xajjatul wadaa xajjatul islaam xajjatul kamaali wa tamaam ak xajjatul islaam yooyu yépp nga xamante ne nii ay tur la ci turu aj yi nii insha allahu taala kon nag tey dañuy yem ni bii di ñëw nag ñu commencé masala bi ñu waxoon bii di ñëw ba léegi lii lépp ci introduction bi la ba léegi mooy xam nga lii ñuy wax nii duggaguñ ne yeneen bi alei saa salaam defagul na dara waaw bii di ñëw nag ñu xool masala <clears throat> ñaata yoon la yonenti bi alei saa salaam aj ñaata yoon la umra